a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'd fa yaquulu al-imaamu al-haafiz Muhyiddin Abu Zakariyaa Yahyaa ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhim alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fil baabi s-saadisi wal xamsiin wa an Saciidin al-Maqburi an Abii Hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu marra bi qawmin bayna aydiihim shaatun masliyatun fada'awhu fa-abaa an ya'kula wa qaala xaraja rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam mina ad-dunyaa wa lam yashba' min xubzi ash-sha'iir rawaahu al-Buxaari rahimahullahu ta'aala masliya bi fathil miim ay mashwiya kon al-imaamu al-xaafidu an-Nawawi rahimahullah mu indi li nga xamante ne mooy xadis bii nga xam ne moo ci tegu di xadis numéro quatre cent quatre-vingt-treize ñeenti téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom. ci tool bi ci garab gi ni nekk ci tool bi di wax ci ngëneelu ñu ñàkk ak dund gu metti ak di doyloo lu tuuti ci lekk ak naan ak la ñuy sol ak di sori li nga xam ne mooy bànneex yi e, ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ xadis bi nga xam ne ba léegi sayyidatu Aïsha radiyallahu anha nekkoon xadis numéro quatre cent quatre-vingt-douze bi nga xam ne doomu magam moo ko jële ci moom muy wa an Urwa an Aïshata radiyallahu anha annaha kanat taqul wallahi yabna ukhti in kunna lananzuru ila alhilali thumma alhilali thumma alhilal dani nga xamante ne noonu la jeexawoon walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a gis kon hadith numéro 493 mu ne wa an Sa'id mu ne wa ngi jële ci Sa'id al-Maqburi nekkoon taabi'i la woon taalibe sahaaba yi radiyallahu anhum dinañ ko gis léegi an Abi Hurayrata inshaa Allah muy jële ci Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu kaana moom de marra dafa romb qawmin ci ay nit ay ñoñ yoo xam ne bay na ay diihim mu nga ca seen kanam ñu ngi teg tiim shaatun masliya waaw xar moo xam ne gàtt boo xam ne masliya imaamu Nawawi ne masliya ca suuf bi fathil miim bul wax musliya bul wax misliya waxal masliya waaw maska kaw masliya ne ay mashwiya waaw masliya mooy loo xam ne dañ koo ruti waaw xar moo xam ne dañu koy fees ah dindi yi nga xamante ne fay xam nga yi gënu ma koo xam yi nga xam ne ñooy mbaq yeeg yi nekk ci biir yeeg waajal ko ba mu baax bu dee wolof bi mu def ci am fu jam ci moom waaw dugal ko luñ naan ay noqos waaw dëbb ay mbir dugal ko fa ndax mu gina a relever le bout waaw bu dee wolof da koy diwaale daal di koy mariner def loolu lépp daal di taalu taal daal di ko ci teg ci kaw mu tiim taal bi taal bi bi ko lakk ndànk ndànk ndànk affaire bi di tourner waale ñu koy tourner léeg-léeg deneen wàll wi bu côté bii ñoree ñu tourner beneen côté bi comme niñ koy defee ci fuur yi wala ñu amul four xam nañ ko ci fourneau yi buñ ko tegee ci kaw loo xam ne lu rëy di ko wëlbati wala fuur bi pour bi ñuy lakke mburu am na gaa yoo xam ne foofu la ñuy yóbbu xar yi ñu def noo nee mooy boo xam ne dañ koo rôti dañ koo méchoui voilà mooy bu ñu méchoui moom <laughs> nga gën a fay xar moo xam ne dañu koo méchoui la romb gaa yi tiim. fa da'awhu gaa yi woo ko ah Abu Hurayra bismillah bu doon tay bismillah mooy ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal ñu xewlu <laughs> fa abaa mu bañ an ya'kula mu bañ na du ci lekk waaw wa qaala mu ne xaraja rasulullah <laughs> mu ne xaraja génn na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam min ad-dunya ci àddina walam yashba te suurul mukk min xubzi sha'ir waaw ci mburu moo xamante ni ci orge lañ ko defare waaw masu lekk ba suur waaw kon nag ngeen may woo ci lu gën a bu loolu lépp di xar mu ñu ruuti mis wi ko maa bañ waaw mu ne rawaahu al-Bukhari mu ne xadiis bi rawaahu soloo na ko al-Bukhari yu di al imaam al-Bukhari Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn ba al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullah kon hadis baa ngoog la ca gis nañ kon hadis bi lii la léegi laaj bi mu njëkk ci wàllu njàngat yi mooy taxrij bi est-ce que al imaamu al Bukhari kese moom moo ko solo ah naa la al imaamu. Euh, Ahmad kii na lu sol noonu waaye kanta nettali bii nii nii nii nii ni mu ñëwee nii imaamul Buxaari kese ko solo këri daa robb ay nit ñu woo ko ñu woo moom moom moom moom moom moom ne ko kaay kaay kaay xewlu ay Abu Hurayra mu bañ loolu yonent bi alayhi salaatu salaam kii eh, imaamul Buxaari moo ko soloowe nii Allahu akbar waaw kon Euh, ñeneen ñi soloon lu mel nii kan kan même imam Muslim ñu soloon na lu mel nii jële ko ci imam Abu Hurayra mais beneen côté bi pas dafa romb ñu invité ko mu bañ mais mooy wax jim ndax ne yonent way saat salam bi suurul ci mburu moo xam ne muñ defare orge ba ni muy génne àddina loolu na Muslim soloon lu mel noonu jële ko ci euh, euh, kii imaam Abu Hurayra boobu nag dane ma shabi'a nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam wa ahluhu thalathata ayyam waaw comme bu sayyidatu Aisha biñ gisoon hatta euh, tiba'an min khubz hinta hinta hatta faraqa ad-dunya waaw yonent bi alayhi salaatu wa salaam de masula ak waa ñoñom waa kërëb masuñoo suur ñetti fan yu tegaloo ci mburu moo xamante ne nii ci pepp lañ ko defare ba ni muy génne àddina waaw loolu imaam ah, ci sayyidatu Aisha gisoon nañu ko voilà yu mel noonu ñoom lañ ko solo waaye xataa lii nag kanta kaddu yi il imaamul Buxaari moo ci wet al imaamul Buxaari yu rahimahullahu taala muy mu ngi ko indi ci kitaabul at'ima baabu maa kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa wa ashaabuhu ya'kuluun radiyallahu anhum waaw buntu bi nga xam ne mooy wax ci ñam yi lan war a lekk lan moo dagan ci lekk yi lan la ñu war a lekk surtout lan lañu ñu war waaye wan ñu yonent bi saa saa moom lan la doon dundee waaw ndax moom léppam la ñu borom bi xamloo waaw waaw amul ay mini ay ay ay ay minimum ah. non yonent bi saa saa moom léppam loo ci mën a xam yiw la leer la waaw allahu akbar kon foofu la ko indi lan la yonent bi saa saa ak saxaabaam yi radiyallahu anhum lan lañ doon dundee lan lañ doon lekk. mu ne haddathani Ishaq ibn Ibrahim al-imam Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari mu ne haddathani nettali na man dong Ishaq ibn Ibrahim di Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdillah Abu Yaqub al-Hanzali at-Tamimi an-Naysaburi mooy kan moo gën a siiwee ci Ishaq ibn Rahawayh an-Naysaburi yu xarit imaamu Ahmad ibn Muhammad rahmatullah ala al-jami' qaala mu ne akhbarana nettali Rawh ibn Ubada mooy ki ñu nettali mooy Rawh ibn Ubada di Rawh ibn Ubada ibn al-Ala ibn Hasan ibn Amr ibn Marsad al-Qaysi Abu Muhammad ñi ne Abu Abbad al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana ibn Abi Dhi'b Ah, rawx mu ne ki ñu nettal mooy ibn abi Dhi'b ibn Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Mughira ibn al-Harith moom maamam ju lañ koy dàkkantale waaw Muhammad la tuddoon di doomi Abdurrahman Abdurrahman boobu jur ko di doomi Mughira Mughira boobu di doomi al-Harith Harith boobu di doomi abi Dhi'b di Hisham ibn Shu'ba Hisham ibn Shu'ba boobu moo tuddoon abi Dhi'b moom lañ koy <laughs> dàkkantale gis nga maam janam sori yaay maa ngi maamaat <laughs> ibn abi Dhi'b <laughs> te pourtant maamam bi nga xamante ne mooy euh, euh, al-Mughira kenn tudd ko maamam bi tudd al-Harith kenn dàkkantewul ko mais ñetteelu maamam lañ koy dàkkantelee muy Hisham ibn Shu'ba moo tuddoon Abi Dhib noo tax ñu naan ko ibn Abi Dhib al-Madani Abul Harith al-Amiri al-Makhzumi nekkoon xaritu imaamu Malik rahmatullahi alayhi ñoom ñoo nekkoon Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam borom xam-xamu Medina yi moom nii ci la woon. temps jamono imaamu Maalik rahimahullahu ta'ala an Sa'id al-Maqburi moo ko jëlee ci Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysan al-Maqburi rahimahullahu ta'ala al-Madani rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu hmm, annahu marra bi qawmin bayna aydihim shaatun masliyya fada'awhu fa abaa an ya'kul thumma qaala xaraja rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam min ad-dunya wa lam yashba' min al-khubzi ash-sha'iir waaw waaw léegi kon lii mooy li nga xam ne kaddu yi la ko al imaam al Buxaari rahimahullahu taala daal di eh, indi waaw kon hadis bi mooy hmm, eh, comme hadis sayyidatu Aisha biñ gisoon la ma shabi'a alu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mundu qadima al-Madina min ta'aami burri salaasa layaalin tibaa'an hattaa qubida bële maa shabi'a premier hadith version bu njëkk bi aalu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam min xubzi sha'iirin yawmayni mutataabi'ayni hattaa qubida waaw waxoon nañ la joyal biñ naan maa shubi'a masula suur ci xubzu gi tekkiwul ne loolu masula am du tout parce que Sayyidatu Aïsha waxam ji loolu lay wane ca gannaaw mooy ñaari bés yu tegaloo mais bu dee benn bés loolu manoon na nekk benn yoon waaw mais nag du ñaar waaw bis bi rek bu ci suuree ci lenn du ci suuraat waaw kon mu ne kon yonent bi saa salaam yéen lii kon lëkkaaleem ak bunt bi balaa dara mooy ba léegi lii lépp dañuy wan dundug yonent bi saa salaam wala Imaamul Buxaari rahimahullah gis nga ni mu tudde bunt bi waaw bunt bi nga xam ne ci wàllu lekk yi ana la yonent bi saa salaam ak saxaabaam yi lan radiyallahu anhum lan lañ doon lekk waaw loolu moo am solo. waaw ñun yonent bay saa saama waroon a raw ci ñun lépp waaw gis nga ñenn ñi ci ñun ni ñuy toppatoowe dund ñoo xamante ne nii amaluñ leen njariñ bal ay lor lañ leen di indil bañ leen xameek léegi ci ay actrice yoo xamante ne sa daara gi nga nekk ci ñoom nga ko jëlee yow faam waaye yow ku gi acteur bi ngay seetaan jàppe ko modèle waaw yi nga xamante ne yépp moo so rek l'islam yu bari ci moom bu ko jëlee ndax noonu la mel nga xam ba xam euh, mariage am ban diine ba lañ lañ lekkoon ak moom lan mooy préféré ci plat yi waaw ban boisson ko gënal nga xam yooyu yépp lan la la jariñ wallahi shay'a nag mooy li ma la waxoon sànk mooy koo xamante ne lépp loo xam ci moom ngir roye ko ko wallahi da lay nekk lu dul yiw ci yow waaw te waxoon naa la suñu boroom ci lépp rek lépp da koo tàndal la gën a mat la gën a jóg waaw waaw min kulli wasfin hamidin hada af'ala tafdila raja'ul baraya yawma muzdahimi allahu akbar <laughs> waaw lépp rek min kulli wasfin hamidin bépp melo woo xam ne bu tagge la tabaax baax rafet waaw boo xam ne tagg la boroom ma ko ràngoo bu ñu lu ci mën a tuddal rek haasa af'ala tafdila mooy superlatif ba la ñu gën a tawe yonent moo ko tuuf bal li am ba des mooy keneen du ci jot ci yooyee lu ci moom nga koy jële waaw ndax mooy baabullah mooy buntub yàlla rajaa'ul baraaya mooy yaakaari mbindeef yi fàttalekul gisoon nañ fi hadiisu shafaa waaw boo nee baraaya gaay la waaye yow lii nga foo ko teg fan la nekk ya yaakaaru mooy yàlla noo ne waaw waaw rajaa'ul baraaya mais yàlla moomu moo nanguwul ne moom rajaa googu kenn du agsi ci moom lu dul ci yonent bi salaam ngay jaar moo tax des bi wallahi budul woon moom borom bi du àtte kenn te gisoon nañ ko ci xadiisu shafaa waaw xadiisu rammul gi gisoon nañu ko waaw kon mooy borom bi loolu la def <laughs> yowmal xiyam gaa yi bañ sonnee buñ dem <laughs> nit ñi bañ taxaw ci mawqif bi kenn àttewu leen <laughs> ñu ne nañ dem ci maam Adam bopp mooy amul basar moom la borom bi bind ci ay loxo bañ demee lu ñu wax nafsi nafsi <laughs> sama bopp sama bopp ci gàttal tegtal ñu alxalil <laughs> alxalil lu mu def Ibrahim alayhi salaam moom itam ci gàttal nafsi nafsi tegtal leen ci Muusa <laughs> Seyna Muusa nu mu def ah ak Seyna Nuux waaw Seyna Adam yónni leen Seyna Nuux ne moom la yàlla njëkk yónni ci njàmm yi mu dem mu ne nafsi nafsi kon nag dem leen ci Ibrahim amaana moom dem leen xool ko ba xam <laughs> ñu dem waaw <laughs> yeneen yooyu nga foog ne réer woon nañu ne ñun ku nekk ci ngay naan demal ci keneen ki réere woon nañu xam-xam bi lay yonent bi alay saa moom kese mën a lijjanti mbir yi ëllëg wallahi réere wuñu ko waaye loolu borom bi moo ko defee noonu ngir wone waale ci keroog dayoo yonent bare sarsam ci biir yonent yi alayhimu salaatu wassalaam waaw xeet wu nekk man ngaa jàpp ne amaana kañ la yónni woon mooy ki mooy ki féete kaw waaye bés boobu leer na ba pare mais day gën a teer ba ngay ñëw foofu kañ la yónni woon ak ñeneen ñépp ñu ne la paa ci man dem leen ci kële ñuy dem ku nekk di dem di dem ba mu ne loolu pour man dem leen ci Ahmad Allah man huwa Ahmad wallahi huwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallu ala Ahmad salawatu rabbina wa salamuhu alayhi raja'ul mooy yaakaaru mbindeef yi yawma muzdahami bésub raj-raj looba bu dul woon moom kenn la borom bi dul àtte waaw waaw waaw mu ngi noonu ah wow kon min kulli wasfin hamidin kon nag moom noonu nii la doon dunde moom yonent bi alayhi salaatu salaam ah ak saxaabaan yi waaw ñu bari ci ñoom nii lañ doon dunde te ñooy la crème ñooy sangu xeet waaw Seyna Abu Hurayra kon gis nañ la sobriété biñ doon wax waaw mu ñëw romb ay nit ñu woo ko mu fàttale ko loolu waaw lii dalay fàttale fàttewuloo dara fay dalay fàttale xadiis Seyna Xabbaab bi ñu fi romboon waaye xadiis Seyna Abdurrahman ibn Awf keroog bi mu wooree ñu ëndil ko ndoguli mburoog yàpp mu ne ah! Muaaz mu ne kii kii bopp Seydina mu de faat nañ ko te ma gën te keroog buñ ko faate lañ ko doon sànge bu ñu ko xëccee ba ci bopp bi feeñ bu ñu ko xëccee ba ci tànki bopp bi feeñ waaw waaye qutila Hamza wa huwa xayrun minni rey nañu Hamza keroog Uhud te moom a gën wax lu mel noonu tamit ndax moom itam looloo ko daloon mooy càngaay ya matul woon comme ni ñu ko fi tudde woon même bu dee ne sërëm di yaay di di sayyidatu Ummu Safiya kii euh, Safiya bint Abdil Muttalib ah ñëwoon na indi ñaari làmbaay ngir moom waaye bañ gisee ah benn mbokkam boo xam ne ci fet watam la daanu tëdd keroog Uhud ni ñu ko def lañ ko def ñu ne il n'est pas question du ñu jël ñaari yére yépp ñaari làmbaay yi defal ko xam nga bàyyi mbokkam ni ñu def tirage au sort ba ku mu dal ku nekk jël la mu jël la Hamza amoon mat ko loo kon mooy jamonoy neex nga fàttaliku sa àndandoo yu ya ya nga nekkaloon jamono yi nga xam ne metti woon na lool te ñoom jotuñu woon ci lii nga xam ne jot nga ci yow bañ la ci woonaan la kaay lekk ci waaw Allahu akbar waaw neewu leen yonent bay saa saa masola lekk yàpp de moom yàpp lañ ko wax pare yéen comme que mu ngi mel ni daleen naan yéen yéen yàpp wuñu mis wi xar wuñu mis wi ngeen may woo kaay Abu Hurayra alors que suñu sang ba sama sang ba waaw waxuma la yàpp wuñu mis wi lañ ko lañ ko taajal moom dong loolu ma solo am moom dong déedéet hatta Xaybar po symbole ba ko yahudiya bi defaraloon ndax bam laa yéene lan la gën a bëgg ñu ne lii ba mu koy lekk du moom kese ndax yonent bi saa saa doonu loon lekk moom kese doonu loon taamu du lekk moom kese waaw di lekk moom kese waaw waaw maa kaana yakulu xayrul xalqi munfaridan li anna daalika xiimu niksi wal waaw <laughs> boroom xilaa soo wax radiyallahu anhu moo wax lii ma wax baytu boobu xamoon naa ne fay di ma ko laaj moo wax maa kaana yaqulu xayrul xalqi munfaridan waaw maa kaana ma sula nekk yaqulu du lekk xayrul xalqi mën ngeen mbindeef waaw munfaridan moom dong ni ko ñu bari siis yëpp saa siis yëpp bëggee gaa yu siis yi nga xamante nii bu ñu xiifee nii ñu tibbal leen bu seen xarit bëgg ànd ak ñoom ñu xam dañuy añi sax ñu commencé jàddu yoon ubbi beneen programme ubbi beneen kii ngir rek dem foofu sànni ko waaji foofu daaw dem tàngali ceeb ba mbaa mbir yi lekk ko bàjj ñi ci des ndaw siis déedéet maa kaana ma solo nekk moom xayrul xalqi gën ji mi mi mun eh, mun faridan di lekk moom dong déedéet waaw waaw affaire boobu doon daa nekkul li nga xamante ne nii du jikko ju baax waaw waaw loolu du jikko ju baax voilà moo tax mu ne li anna zalika xiimun niksi wal barab bi alayhi salaatu salaam kon euh, ko moom loolu loolu waaw lépp da ko doon bokk ak ki nga xam ne ñooy saxaaba yi taala anhum wa ardaahum kon Seydina Abu Hurayra di loolu la fàttale ko moo tax mu mu mu mu mu mu mu mu mu bàyyi ko waaw moo tax mu bàyyi ko ne leen déedéet kon di fàttaliku démb di fàttaliku ba mu na ba dina la tax nga gën day tax nga gën sant yàlla xam na nag kel gab ay wooy fi ñu yàlla jëleeg fi mu ñu yóbbu waaw ay wooy fi mu eh, eh, eh, fi mu ñu fi ñu jëlee ak fi ñu yóbbu Allahu akbar Allahu akbar voilà kon <laughs> leneen liñ ciy jànge tamit mooy ginnaaw loolu mooy taalibe yi buñ gisee sëriñ bi baax na tamit fekk leen ñu nekk ci xéewal ah ñu daal di koy invité waaw ne ko bismillah ah seex bi wala sëriñ bi waaw waaw ngir ma comme que dañ leen a romb kay ñu nekk ci nañ ne ko nuyu ko rek mu dem après ñu koy xool moo tax ñii woo ko ñoom def nañ li ñu war a def waaw waaye nag nekkul ne du du lekk moom Seydina Abu du lekk lii mukk sauf que du leen a bëgg rek fàttali loolu jàngal leen te tamit dañ ciy xamee ne tamit lii du du du nekkul woon mariage moo tax ñenn ñi ne lii eh, l'imam al-Hafiz Ibn Hajar ne lii kenn mënu cee jàng waaye mais kon lii mooy eh, mais lu tax moom mu bañ hein alors que Yonent bi alayhi salaam da ne woon bu ñu leen woowee eh, eh, bokk na ci àq julit ci bi mu amal julitam bu ko invité bu ko woowee da ñëw xam nga loolu waxoon naa li ëpp ci borom xam-xam yi fàttalikul fay dellul foofu la dañ ne non lekk googee invitation boobee mariage la ah waaw du mariage la. waaw buñ la invité mariage nga dem bu dee ne munkaraat yi amu fa wala même bu dee am na fa diñ ko man a tere loolu lay wax ne voilà na nga wuyu fa aji voilà mais bu dee lekk la lañ la invité obligé woo tout le temps da ngay dem waaw yeneen tubaab saa saa nag képp ku ko invité woon doon na wax naan ku ma woo ci tànk euh, xar même ku ma woo ci loolu man dinaa ko wuyu waaw ndax moom dafa woyofoon waaw nekkuloon koo xam ne dafa diis waaw comme niñ koy gisee ci ñenn ñoo xam dañuy jàpp ne ay kilifa diine lañu. nga xam ne bu ñu waree dem seen ñëpp la ñuy sonal waaw te leen li ñoom seen exigence la dëgg la taalibe bi day bëgg lu gën a màgg mu defal ko sëriñ bi loolu loolu dëgg la mais léeg-léeg sëriñ bi ci boppam mooy exiger yenn yi en en plus de ça waaw taalibe yi dinañ kër ngir defal sëriñ bi lu mag mais sëriñ bi mooy bëgg non seulement yow nag sëriñ boo xam ne lay ñëw fenn moom moom de toute façon moom kese la wala ñi muy àndal bariwul mais mu laaj ne hôtel ñanga bi étoile lay soxla ba pare laajaale suite. wax mais saa yi loolu yéeme na loolu du dara jegewul dara yonent bi alayhi salaam laajaale suite waaw ñu naan hôtel ba ñu koy yóbbu benn nuit bi rek wax la loo xamante ne bu ñu ko damgalee xaalisu Sénégal million la benn guddi alors que mu am yeneen hôtel yoo xam ne waroon na faa nekk fu normal am fa lépp am fa lu bari ni paa yu nii te loolu du moo koy fay gaa koy fay. moo tax gars bu ñu ko defee benn def ko ñaar def ko ñett même buñ la ko bu ñu mënatu la bañ wala boog kii mais affaire bi da leen di métti mooy bi boo fay ñëw problème lay doon ci moom ay nan la ñuy def budget bi léegi bu ko defee ñoom alal dañu dajale woon ngir defar benn centre boo xam ne culturel boo xam ne dinañ ca jàngale seen doom yi di jàngal alxuraan ak loolu ah gars yi comme que nee nañ nañ cotiser gars yi yàgg dañoo cotiser ci loolu sëriñ bi fu war a ñëw te nangam ak nangam ñu jël ci loolu mu retardé. liggéeyu li nga xam ne mooy li ñu waroon a jënd ak terrain boobu ndax loolu quoi moo tax nit daa war a woyof waaw mais doo sonal nit ñi yonent bi sallallahu nee na ku ma woo ci tànku xar ma wuyu la Seydina Abu Hurayra nag fii dafa bañ ngir jàngal leen dara waaw dañ koo kii mu fàttali ko li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon ci tartaru dund waaw looloo tax loolu mu fàttali ko mooy mooy mooy mooy mooy li ko jañ daal ba manul woon a ñëw di lekk ci ci ci ci ci ci miche wi gii nii allahu akbar allahu akbar kon mu ngi noonu